fa yaqulu alimamu alxafidu alxujjatu alalam muhyiddin abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alhaadi walxamsiin waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala kunnaa qu'uudan ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'anaa abuu bakrin wa umaru radiya allahu anhumaa fii nafar faqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni azhurinaa fa abta'a alaynaa wa xashiinaa an yuqta'a aduunanaa fa fazi'naa fa qumnaa fa kuntu awwala man fazi'a fa xarajtu abtaxi rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam hatta ataytu haa'itan lil ansaar wa dakara alhadiisa bituunihi ilaa qawlihi fa qaala rasulu allahi sallallahu alayhi wa sallam idhab faman laqiita waraa haadha al-haa'it yashhadu an laa ilaaha illa allah yashhadu an laa ilaaha illa allah mustayqinan bihaa qalbuhu fabashshirhu bil-janna rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-nawawi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 ci borom bi tabaraka wa taala ci suñu jotaa bi ñu génn gisoon nañ xadis bi ñu mujj woon gis gisoon nañ ay xadis ñetti xadis dañu mujj woon gis moo doon xadis Seydina Abu Ayyub Xaalid ibn Zayd al ansaari radiyallahu anhu an-Najjaari lim ne woon muy xadis trois ñeenti téeméer ak ñaar fukk ñett mu ne woon sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul lawla annakum tudnibuun la xalaqa allahu xalqan yudnibuun fayastaghfiruun fayaghfiru lahum gisoon nañu xadis boobu walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxe woon ñu war a gis xadis bi ci tegu di xadis numéro quatre cent vingt-quatre ñeenti téeméer ak ñaar fukki ñeent mu ne waan Abi Hurayra mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci baayu muusu ndaw mi di Seydina wa mawlaana ad-Dawsi Abu Hurayra al-Yamani radiyallahu anhu annahu qaala mu ne kunna dañoo nekkoon qu'uudan aji jekki mooy dañoo toogoon ma rasuulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy dañu bokkoon jotaayoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te maanaa te mooy kunnaa ñun ñooñee ñan la maanaa bokkoon na ci ñun saxaaba ya fa newoon Abu Bakrin Seydina Abu Bakr sayyidu saxaaba wa Umar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma fii nafarin ci mbooloo parmi tant d'autres mooy mu tudd ñi ci gën a kawe ñi ci gën a kawe ñi ci gën a màgg waaye ëppoon nañu noonu mu ne biñ nekkee noonu rek fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi saa saam jekki rek daal di jóg. min bayni azhurina ci suñu biir mooy mu jóg bàyyi ñu foofee dem ñun ñu ngi toog ñun ñépp waaye fa abta alayna ah ñu toog lu yàgg yonent bay saab saab ñëwaatul hein moom laan fa abta mooy mu yéexe alayna ci ñun mooy wëllif ñu mooy moom daal demee ba léegi ñëwaatul <laughs> waxasii naa léegi nag ba affaire bi yàggee nag ñu daal di ragal nag tiit ne ah mais waxasi naan yuqta ma dunana ah ñu ragal ne mais est-ce que lu lu jaarul yoon dalul yonent bi alayhi salaatu salaam waaw wala am ñoo xamante ne ay noon lañ fexe eh, fexe ko kidnappé wala jàpp ko wala yu mel noonu wala boo loo xam ne daal du lu rafet daal daal est-ce que dalu ko wëlif ñu daal waaw ngir baal ragal daal que malheur lui arrive waaw ragal daal li nga xam ne mooy lu ñaaw daal dal ko ñu ragal nag ci lool fa fasi'na ci kaw ci noonu ñu jóg ñun ñëpp ñu ñu tiit bo waaw frayeur boobu daal di ñuy jàpp waaw mooy dañu jekki mel ni ñun ñëpp ko mel ni daal dañoo jekki rek amanoo yëg-yëg boobu ña fa fa qum naa ci saa si ñu jóg waaw mu ne fa kuntu man Abu Hurayra nag bokk naa awwala man fazin maa ngi ci tiit seetlu affaire bi ne mais est ce que lii jaadu na yonent bay saa saa ba demee boobu ba léegi ñu toog fii mooy miina lu ñu woon loolu waaw ñu nekk ci bërëb mu dem te waxuñu fan la jëm te demul bu na yéeg da doon toog ak ñoom dug dem après ñëwaat mais lii ni mu yàggee nee ma bokk naa awwala fa kuntu awwala waaw ah, de frappe kii kayit yi aw fa kuntu awwal ah, fay xam nga. <coughs> grammaire arab kaana kuntu kan moo kaana kuntu mooy man te kaana day damm nooba ismu ba ismu bi mooy man kuntu kon awwala man da nekk awwalu ñu awwalu lañ def dañoo jóg fa kuntu awwala waaw ah, di nasab <laughs> ngay nasab beneen tur <laughs> fa kuntu awwala man maa nekkoon hein mooy xabar bi mubtada ak xabar kaana bu duggee rek mubtada bi day nekk euh, marfu madmum xabar bi nekk mansub awwala ma nekk man awwala man fazi'a ki njëkk a tiit ki ki tiit ci mbir mi man Abu Hurayra radiyallahu anhu ci saasa bañ jógee ñun yëpp rek fa xarajtu man maa njëkkat génn kay daw ab tax yi fañ toogoon mu génn ab tax yi di sàkku rasulallah di seet fan la nekk dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam hatta ataytu ha'ita nee na ba muy ndëkke benn tool ha'it nag mooy tool bustaan parce que comme que ay mur ab mur mooy ñu koy ñag ñag bi bu ñëwee mur rek mu jàpp ne mur boo xam ne en dur la rek mooy sàkket sax dañ koy woowee ha'it foo xam ne sàkkete ko wër dañ naan fee ha'it la mais bustaan lañ ci jublu Abdullah mooy jardin mooy tool boo xamante ne xam nga tool du am tiik <laughs> waaw man na am lu ko wër nii waaye duñ ko utal teeg duñ ko utal toit di ko <laughs> voilà wala ñu naan ko xaayit mooy bustaan ah ma dikkal benn xaayit benn tool lil ansaari ñeel ansaari radiyallahu anhu nee na imaamu Nawawi nag dafa dagg xadis mu ne wa zakara al xadisa mu tudd nag xadis bi bi tuulihi ca nu mu guddee ilaa qawlihi ba ni nga xamante ne loolu lay wax moom sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne fa qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax kan sayna Abu Hurayra ne ko izhab demal fa man laqiita képp koo dajeel waraa hadha al haa'it ci ginnaaw tool bii mooy ñag biñ def ci tool bi mu wër tool bi ba ko taxaw fee du gis li ci biir yow boo génnaatee képp koo gis ca gannaaw miir ba ca gannaaw tool bi yashhadu fekk moom xaalam lii la mu ngi seede ne an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dut yàlla mustayqinan biha qalba waaw te mu am ci kóolu teg xolam mooy mu nekk loo xam da ciy sikki sàkk lu mu gëm la fa bashirhu kookee bëggal ko yow abu hurayra bil jannati bi aljana waaw bëggal ko na ko kook ci waa aljana la bokk mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu muslim abul husayn hujjatul islam ah al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi hadis bii bala ñu jàll dina ñëwaat insha allahu taala ci téere bi hadis 710 insha allahu taala war na ñëwaat hadis 710 bu soobee sunu boroom tabaraka wa taala imaam dina ko indiwaat muy buntu ba nga xamante ne ni moom lay wax moom Seydina euh, al imaamu Nawawi rahimahullahu taala boobu nag eh, bu buñ fi ñëwaatee par exemple bi ñëw mooy baab quatre-vingt-quinze baab numéro voilà mooy quatre-vingt-quinze yi dina ko fi indiwaat baabu eh, eh, istihbaab at-tabshiir wa at-tahni'a bil xayr te bunt boobu insha allahu taala imaam dina ko fi indiwaat te foofale bu koy indi Ah, da koy indi li nga xamante ne complètement mooy du ko dagge comme nii mais de toute façon tey dañ koy wax nii insha allahu taala mooy lépp la ñuy gis parce que ñu ngi ciy dóor a ñëw du ñu bàyyiwaat ba faw di waxaat loo xam ne waxoon nañ ko fii fii ñu ko gis li ñuy ñëw bu boobaa dañ koy jàng kese yaa vay comme ni nga xam ne noonu la baaxee di ko def bu ko defee euh, boobaa ñu ne ñu jàng ko wax li muy tekki hadis bi ne lii nag euh, daal dinay euh, fii ñëw jàlloon na loolu kon dina ñëwaat ci foofule insha allah taala léegi nag mu des waa premier ñu dugg nag ci njàngat yi waa hadis bii est imaamu muslim képp moom moo ko solo ñu na la est-ce moom képp moo ko solo kenn fekk si ko ci waaw moom kees moo ko solo al imaamu muslim abul husayn mu ngi koy indi hadis numéro 31 ci kitaabul imaan fanweer ak benn hadis numéro ah. 31 fanweer ak benn kitaabul iman baabu baabu man maata wala nga ne baabun man maata ala tawxiid daxalal janna buntu la bu gis lu bari xadiis yu bari fii mu ne xaddatani Zuhayr ibn Harb mu ne xaddatani ki ma nettali man dong imaamu Muslim mooy Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Xaysama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne xaddatana nettali Umar ibn Yunusa al-Hanafi mu nekk ñu nettali mooy Umar ibn Yunus di Umar ibn Yunus ibn al-Qasim al-Hanafi Abu Hafs al-Jurashi al-Yamani al-Yamami al-Yamami ca Yamama mooy waa Banu Hanifa ñoom la bokk waaw ah, al-Hanafi al-Yamami al-Yama ca Yamama al-Jurashi eh, rahimahullahu ta'ala mu ne kon moom moo ko nettali qaala mu ne haddathana Ikrima ibn Ammar mu ne ki ñu nettali moo Ikrima ibn Ammar de Ikrima ibn Ammar ibn Uqba ibn Habib ibn Shihab ibn Dhiyab ibn al-Harith Abu Ammar rahimahullahu ta'ala al-Hanafi al-Yamami al-Basri rahimahullahu ta'ala Basra la cosaanoo woon al-asl qaala mu ne haddathani nettali Abu Kathir di Abu Kathir hmm? kii moo doon Abu Kathir as-Suhaymi Euh, Abu Kathir loolu la siiwee woon al-Yamami al-A'ma gis nga waa Yamaama la voilà mooy foofu la ca Yaman euh, ñoom yoo gisee càllale bi ñoom Zuhayr ibn Harb après ñi ci des ñëpp ca ñoo bokk cosaan qaala mu ne haddathanii nettali na ma Abu Kathir nettali na ma Abu Hurayra muy Seydina Abu Hurayra ñu gis sànq ad-Dawsi al-Yamani moom itam euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala xadis bi nii la ko imaamu muslim indi intégralement dañuy wax lépp waaw waaw te noonu la ko indee ci bunt bi ñu la wax sànq ne mooy ñëw sept cent dix ca boo bële ca ca xadis boo bële boobu da koo indi lépp ba pare joxewaale li nga xam ne mooy eh, affaire yi li muy li muy li tekki yenn baat yi nga xam ne jàpp na ne jar na leeral comme niñ koy gisee insha allahu taala léegi ñu gis ko kon mu ne Seydina Abu Hurayra lii la ko nettali moo Abu Kasir mu ne annahu qaala kunna qu'udan côté yi ñu waxoon sànq firi ko jarul ñu ciy taxawaat mais bu ñëwee fi nga xam ne xam nga dana eh, wala karal xadiis après mu tudd xadiis bi tuuli haitan lil ansar hatta ataytu haitan lil ansar ba ni may accès man Abu Hurayra ci benn tool boo xam ne waa lansaar ko moom foofu nag buñ fàggee la ca tegu dinañ ko wax insha allah ba ni xarit bi jeexe ba ni mu lii ci indiwaat mu ne kon kunna qu'udan hawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'ana Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma fi nahar fa qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni azhurina fa abta alayna wa khashina an yuqtata'a duunanaa wa fazi'naa fa qumnaa fa kuntu awwala man fazi'a fa xarajtu abtaghii rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam hattaa ataytu haa'itan lil ansaar li bani najjaar voilà mu ngi noonu léegi nag fii léegi li ci tegu dañ koy wax mu leer kon mu ne xattaa ba ni nga xam ne man Abu Hurayra bi ñu tiitee ñun saxaaba yëpp ndax Yonent bi saa saam jóg la def lu yàgg kenn yëgu rek tiitaange gi dab ñëpp jóg nee na man maa njëkk a tiit te maa njëkk a jóg waaw. léegi nag ma dem di seeti yonent bi alayhi salaam xool ci lan la ne ndax ragal nañ ah ba malheur dikkalu ko baalu demewul noonu dikkalu ko <clears throat> nee ba ni nga xam ne xatta ba ni nga xam ne ataytu laay dikkal ha'itan benn tool lil ansaar ñel wàll ansaar yi radiyallahu anhum li bani najjaar gina préciser est-ce que ansaar yi ñan la ci wax tool boo xam ne lenn ci waa banu najjaar ñoo ko moom mbokk Seydina ki ñu gisoon xadiisam bii passé dañ tudd ko sànq Seydina Xaalid ibn Zayd Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhu an-Najjaari radiyallahu ta'ala anhu mu ne nag bi ma agsee foofu fa durtu bihi hal ajidu lahu baaba nee ma daal di wër <laughs> waaw daara ya duuru ma wër ci tool mooy tool bi comme que ab ñag la dañ koo wërale waaw loolu dafa xaayit waaw ab ñag la ñag say sàkket yuñ ci def wala loo xamante ne moom lañ ko wëralee nee na bi ma ñëwee may wër nag di xool. ana fan laa mën a jaar ban porox ndollu wala est-ce que am na buntu ndax dinaa trouver boo xam ndax tool normalement day am tool am buntu bu ma mën a jaar ba dugg ci biir xool est-ce que nen tubaab saa saa nekkul fii waaye falam aji man daal xool naa mais gisuma wër naa mbir mi ci benn buntu waaw. nee na bi mu demee noonu rek fa ida rabi'un yadxulu fi jawfi ha'itin min bi'rin xaarija waaw mu ne war rabi' <laughs> mu ne bi ma bi mu demee noonu falam ajib baaba fa ida rabia ma gis benn rabia lan mooy rabia mu ne rabia mooy aljadwal jadwal mooy nahrun saghir voilà moo tax al imam an-Nawawi fa mu ko indi ci sept cent dix foofale bi muy laaj mu ne ar-rabi'u an-nahru as-saghir wa huwa al-jadwal bi fathi al-jim kama fassarahu fi al-hadith waaw mu ne al al ar-rabi' wal ne printemps de <laughs> ah fay o mii ne arab tuuti fusulu sana ah rabia ci la le printemps ab nu ko wolof di woowe lolli bi lolli bi bul wax lolli de waaw nawet noor lolli cooroon ah, ñeent yooyu moom foo dem fekk ko fa <laughs> faslu faslu shitaa'i xarif shitaa'i sayf ak li nga xam ne mooy rabia waaw français yi ah, ñoomin printemps hiver été voilà mu ngi noonu fusulu sanati voilà waaw léegi mais rabi' bi tekkiwul lool mooy aljadwalu mu ne Imaam An-Nawawi ca fële te buntu bañ la baabu istihbaabi tabshiri wa tahniyati bil xayr mu ne mooy al an-nahru de mooy dex gu ndaw ab ab ab cours bu ndaw dex boo xam ne gu ndaw la boo xam ne ndox ma day daw wa huwa al mu ne mooy jadwal. kama bi fathil jiimi mooy ja ngay wax de bul wax ji bul wax ju jadwal kama kenn li nga xam ne fassarahu la ko leerale fil xadis yi ci xadis bi ndax xadis bi la la wax dane fa ida rabi'un yadxulu fi jawfi haa'itin min bi'rin xaarija war rabi' al jadwal waaw nee na kon Seydina Abu Hurayra ne bi ma ñëwee wër xool gisuma benn buntu buy bu lay bu lay mën a jàllale bu la boo mën a jaar dugg ci tool ci noonu rek ma ma seetlu ne am na benn ndox muy muy muy romb fii foo xam ne ndox mi fi lay jaar dugg ci tool bi moom la naan fa ida rabi'un yadxulu buy dugg fii jaw fi ha'itin waaw min bi'rin di jóge ci biir tool bi jóge ci benn dex boo benn teen boo xam ne xaarija bu génn la mooy ci teen bu nekk ca biti waaye hmm? mooy alimenté tool bi di ndox mi di ci jaar yaa ngi jël image bi ab teen la bu ne fee waaye am na benn cours d'eau foo xam ne ndox mi da ciy jaar di roogalaat di dem ba dugg ci tool bi nee na ma gis loolu léegi nag bu ma gisee loolu fahtafaztu kama yahtafizu salab léegi lan mooy fa ihtafaztu imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ruya birra'i wa bizzayi wa ma'nahu bizzayi tadamamtu wa tasaghartu hatta amkanani dukhul waaw mu ne solo nañ ko ci ihtafartu ak ihtafaztu waaw moom la naan ihtafartu ruya bi ra mooy ihtafartu wa bi zaay ihtafaztu mu ne wa maanaawam maanaawam mooy bi bi zaay bu dee ci zaay bi ihtafaztu te du mel ni ñoom imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah comme ni ko imaam an-Nawawi mi leerale bi nga xam ne moom lay koy sharh ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj Eh, dane eh, eh, lii nii al dane rawaahu aammatu shuyuukhinaa dirra an al-Abjari mu ne li ëpp nag ci suñu sëriñ si lañ lañ ci jële ko ci al-Abjari wa ghayrihi ak ñeneen wa ghayrihi mu boo xamante ne nii moom dane déedéet déedéet affaire bi du loola ah, bi zaay la wa huwa sawaab mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wa maanaahu tadaamantu li yafa'ani al mooy ma mooy kii ni muy def mooy njàppaan bi <laughs> waaw moo ne mu ne yaxtafizu salb mooy ma lemu xaw xaw a lemu daal ba ni nga xamante ne nii dinaa fexe ba fi ndox mi jaar ak li muy sew sew sew li yi ngir mu <laughs> man a yaatu ci man al madxal ma mën a dugg mooy bële mu ne wa tasaaxartu mu xaw a sewal sama bopp comme ni ngay ñëpp loolu yaa ngi imaginer boo dee yooyu ay grillage yu ñu def foo xam ne pour nga dugg fa yow bunt yi tëj nañ ko. te affaire bi da war a dugg léegi nga ñëw heure boo xam ne sonné nga sonné nga gaay kiibu te gaay yow xaaruñu rata yi ñu war a def da ko war a fekke nga gis ay grillage yi ni mu taxawee ni ñu ko defee noonu mais yow nga essayé di ci dugg quoi di ci jaar ni gis nga di nga sa ndig bi lem sa kii yi gaay xaw a dugal sa bopp bi bu jàllee nga lem li ci def rek jàll <laughs> waaw kay <laughs> nee lu mel noonu laa def waaw watta saaxartu mooy xawa non doo ñëw ni nga tol noonu funki noonu bi nga xaw a lemu xaw a xaw a kii sa biir bi waaw xaw a kii ngir biir bi xaw a wàññeeku nga mën mu mën a jàll <laughs> lu nekk nga def ko ngir mën a jàll nee na noonu laa def hatta am kananil duxul ba ni nga xam ne noonu laay mën a ne sarax ci biir mën a dugg kon <laughs> waaw mu ngi noonu le mooy ni ko sanlab di njàppaan ji di defee bu bëggee dugg fenn fekk daa xat ni muy defe noonu lemu ba dugg ba ci biir man ne noonu noonu laa <laughs> waaw waaw bërëb yu xat yi muy jaar mooy lemu ba ne ci sarax <laughs> mu ne man Abu Hurayra noonu laa des kon waaw fahtafaztu kama yahtafizu as-sa'labu fa daxaltu nee na noonu laa des nag ba dugg ma dugg ala rasulillah ci ndawul yàlla li sa alayhi wasallam ndeke mu nga foon fa qaala bi ma dugg see mu ne ma Abu Hurayra yeneen tubaab yi saa mooy laaj la ne ko ki kii Abu Hurayra la <laughs> fa qultu naam na ma ne ko waaw est-ce man la de yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na mu ne ma mais maa sha'luka lan mooy sa lan mooy sa mbir lu tax nga ñëw ba fii di ma fekk fii qultu nee na ma ne ko mais kunta bayna azhurina fa qumta fa abta'ta alayna ne ko mais yeneen bay saa saam da nga ne woon suñu biir kat nga jekki jóg yéex a dellu si fa xashina ñu ragal an tuqtata dunana malheur arrivé la mooy lu dul noonu dal la wala am ñoo xamante ne ñoo la bëggalu lu ñaaw ah wala boog lu dul noonu dal la fa fasi'na ci la ñu tiite ñun ña nga fa bàyyi woon ñépp fa kuntu man nag Abu Hurayra awwala man fasi'na ci njëkk a tiit waaw bi ñu nag di la seet fa ataytu hadha al-ha'ita ci laa dikkee ci ci ci euh, tool bii nii fahtafaztu kama yahtafizu as-sa'lab ma moom daal lemu naa waaw. ngir ma a dugg ci ndax gisuma fu ma jaar lu dul benn porox ndollu moom daal lemu naa comme ni nga xam ne njàppaan gi <laughs> renard gi noonu lay def ngir dugg fu xat waaw mu ne ko nag wa haula innasu wara'i mu ne ko nag nit ñi ñu ngi sama gannaaw di ñëw de ñoom ñépp ñu ngi lay seet yow yonentu bi saa salaam fa yi nee na yonentu bi saa salaam ne ma ya abu ya aba hurayra ne ma yow abu hurayra waaw wa a'tani na'lay nee na mu jox ma ñaari dàll ay caraxam yim soloon qaala mu ne ma ya aba mooy ya aba hurayra léegi jumla la mooy ya aba hurayra wa a'tani na'lay mooy mise en opposition ya aba hurayra idhab bi na'layya loolu la ko wax mais dana ko ya aba hurayra fekk da koo jox ñaari dàllam yim soloon caraxam yi ne ko jëlal sama idhab demal bi na'layni bi na'layya hatayn sama ñaari dàll yi sama ñaari carax yi jël leen nga dem faman laqiita min wara'i hadha al-ha'it képp koo dajeel ci ginnaaw tool bi yashhadu ta xaalam nekk mu ngi seede an la ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allahu kudut borom bi moom dong mustayqinan biha qalbu mu leer ko am ci certitude am ci ak yaqin ci xolam fas ko gëm ko fa bashirhu kookee na nga ko bégal yow Abu Hurayra bil jannati ci aljana ne ko yow ci waa aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ma ne la yow ci waa aljana nga bokk. Seydina Abu Hurayra jël ñaari dàll yonent bi sallallahu alayhi génn xam nga hadis bi temps fay doon nañ la ko wax <laughs> bàyyi li ci bu boobaa xam naa xaw ma ko fàtte mais ma ko waxee di bu ñëwee bu ñu ko waxee di ñu ci fàttale ko insha allah bu dee fàttale ko woo ko mu ne <laughs> Seydina Abu Hurayra jël ñaari dàll yi génn mu ne fa kaana awwala man laqiitu Umar ni Umar waaw fa kaana awwala man laqiitu Umar voilà <laughs> mu nekk parce que kaana Umaru awwala man laqiitu voilà mooy mu nekk ka nga xam ne moom laa njëkk a dajeel bi ma génnee Umar mooy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa qaala nee na bi ma dajee moom mu ne ma ma haataani na'layni ya Aba Hurayra Seydina Umar ne ma mais Abu Hurayra ñaari dàll yi nga yor mooy lan. mooy laaj ko ne ko ndax lii ay dàll la loolu lu laaj bi mooy xam ne ne dàll la ba ne ko kon <laughs> maa haataani an naa lay non loolu mooy dàll yi ku ko moom ak pour lan la mais xam ne ne ay dàll la xam na ne du muus du leneen <laughs> nee <laughs> fa qultu nee man Abu Hurayra radiyallahu ma ne ko haataani na ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama nee ma ne ko haataani gis nga ñaari dàll yi nga gis ñaari carax yi maya haataani boog ñaar yi naa laa lii ma yor naa laa rasuulillah yi mooy ñaari dal yonent bi de alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wa sallama ba'athani bihima moo ma yebal jox ma dàllam yii ne ma man laqiitu képp ku ma dajeel yashhadu muy seede an laa ilaha illa allahu ko amul benn buur wu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaaraka wa taala moom dong mustaqinan biha qalbu mu leer nekk ko xamante ne sikki sa kawul mu daal di am yaqin leer nañ ci xolam tamu fas ko qalbuhu bu xolam fa eh, bashartuhu ma ba bëggal ko bil jannati ci àjjana nee bi ma ko waxee Seydina Omar fa daraba Omar bi yadihi bayna sadiyya fa xarartu li isti <laughs> waaw Allahu akbar <laughs> nee na Seydina Omar bi ma ko waxee fa daraba Omar Seydina Omar ni ma tëll dóor bi yadihi ak loxoom bay na sat sama diggante sama digg dënn bi mooy diggante fi ween yi saxee digg bi ci digg dënn bi poitrine bi fa la mën a tëll ak dóor kay <laughs> fa xarartu rek ma li iski mooy bi may daanu samay jekki waay laa daanoo waawoo mooy dama ne tëll daf maa kaawu kay tëll la def ci dënn ma wadd <laughs> te bi may wadd <laughs> mooy ni ma jàkkaarloog moom mu dóor ma noonu laa daanoo <laughs> di ko gis daanu toog sama jekki waay waaw fa qaala mu ne ma irji ya Aba Hurayra Seydina Omar dama dellu ya na fa rajaatu ila rasulillah ci kaw ma jóg rek wane gannaaw rek daw waaw dem ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa ajhastu bukaan waaw fa ajhastu bukaan nee na tuutee des mooy <laughs> ajlastu <laughs> comme li ñoom al-Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne mooy nit koo xam ne dafa daw jëm ci keneen koo xam ne fa lay ute ndimbal xar kanamam daa nga soppeeku mu ngay waaj a jooy waaye nag ak seegul ci jooy mooy jooyagul waaye tuutee des mu jooy tellement <laughs> ko dal daa metti mu ne looloo ma dal bu kaa am tuutee des ma jooy daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi mun ne war a kibani Umar Seydina Umar daal di topp sama gannaaw loolu naan nekkul mu war war sama gannaaw koy wax non mooy mu topp sama gannaaw di waaxu <laughs> fa idha huwa ala athari dinañu naan athari wax isri waaw mu nekk sama gannaaw di ñëw <laughs> waaw xam nga lii laa la fay gis nañ ko taa yële ba ma àll Seydina Umar moom Seydina Abu Hurayra da koo wax mu fëgg ko ab ab ab kay mu dóor ko ci ci bi. <laughs> ci dënn bi la ko dóor xaw sax maa jiir ngeen ko mais loxo bi daal la ko dóor tël waaw ma naan nag ku ñuy bëggal aljana ngay <laughs> nga sox ko <laughs> waaw lii la woon moom laa wax sànq naan amaanu ma la ko waxee nga fàtte la ko ko yaa mbokk mi vay waaw fa idaa huwa ala isri wala asari fa qaala lii nee na nag bi ma ndawee ba njëkk ko ci yonente ma nay sarsan moom sayyidina Umar fa qaala lii rasulullahi sallallahu ndawal yàlla sallallahu alayhi ne ma mais maa la ka yaa Abu Hurayra maa Abu Hurayra bi mu ko gisa muy daw ak di waaj a jooy mu ne ko mais lan moo la dal Abu Hurayra <laughs> radiyallahu nee na qultu man ko laqiitu Umara fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi fa daraba bayna sabiyya waaw darbatan kharatu listi mu ne yonentu way sat sam damaa daje ko Umar radiyallahu ma xabaare ko fa akhbartuhu billadhi ba'athani bihi li ma yebaloon ne naa ko xabaare ma def ko waaye fa daraba sëy na Omar daal di toog waaw sama diggante dëgg sama dëng bi ci digg bi sama diggante fi weene yi sax ci diggante bi moo ci dëng bi fëla ba dóor benn dóor dox batan dóor boo xam ne bi mu ma ko ngàddee xarantu damaa rot li isti sama jekkikaay yi laa toogee waaw tërëp laa def mu kaawute ma kay waala nee na yonent ba ba pare nee na bu ma dóoree mu ne ma ir ñee dellul <laughs> waaw loolu moo indiwaat nii yonent bi saa saam ñu gis ma ci bii nii fa qaala lahu rasulullah yaa Umaru fekk comme que Seydina Umar nga woon ci ginnaaw jege soree ko wax dafa agsi rek fi muy wax Seydina Umar agsi léegi nag yonent bi saa saam xam na ne ko Seydina Umar dégg na Seydina Abu Hurayra Umar yow Abu fi muy wax. weddiwul bu doon lool dina ko ne eh loo waxuma ko yore tubaab saaf saaf moo tax yore tubaab saaf saaf laaju ko lool ndax mu ngi koy dégg bu doon ne lool dina ne ko diir xaaral yore tubaab saaf saaf ne ko mais <laughs> yaa Umaru xaaral la mu wax ko Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ko a Umaru mais yow mii Umar <laughs> waaw maa xamalaka laa maa faal mais lan moo la yen lan moo la yóbbe ci ngadd gi nga xam ne moom nga ngadd Abu Hurayra mii ma maa ko yebal ngir mu bëggal képp ku nekk ca gannaaw fële. ah ci tool bi li nga xam ne mooy aljana lu tax daal di koy dóor dóor bu méttee noonu lu la yen ci loolu nga def way lu la ci puusé ya Umaru qaala nee na Seydina Umar ne ko ya Rasuulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi abi anta wa ummi jëndi naa la sama baay sama ndey waaw damay leerlu aba asaba Hurayra bin alayka man laqiya yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu basharahu bil janna na ko yow yonent way sa sam jënd naa la sama nday ak <laughs> yow yaa digal Abu Hurayra jox ko sa ñaari dàll yi sa ñaari carax yi nag képp ko mu dajeel muy seede ne amul benn buur bu ñu war a ko dul yàlla mu fas ko ci xolam leer ko ci moom te sikki sàkkawu ci basharahu mu bëggal ko bil janna ci àjjana yonent way sa sam yaa ko Abu Hurayra mi qaala naam yonent way sa ne waaw maa ko wax qaala <laughs> Seyna Omar nag na yonent fare sarsam man nag li ma gis yonent fare sarsam bon sama abina ah damay loolu laa gis fala tafal mooy loolu yonent fare sarsam ah tee ngaa bañ a def loolu <laughs> waaw lu tax fa inni ndax man kat axsha damay ragal an yattakila an-naasu alayha nit ñi yem ci loolu bu ñu ko déggee nga wax leen loolu lii ñu yem ci loolu bañu yëpp kon nag li ma gis man Omar mooy lii la fa kon nag yonent fare sarsam li ma gis mooy ya'malun bàyyi leen ñu nekk ci jëf yi nga xam ne moom la leen borom bi digal ñu nekk ci loolee balaa ñu dégg xabaar yu mel nii ñu bàyyi jëf sukkandikoo rek ci wax ji nga wax noonu ñu ne kon daal ñun suñu xol daal gëm ne yàlla nangam ne ala wóor na suñu xol ak yooyu léegi nag kon affaire bi baax na jaratul ñuy jëf mu ne man nag loolu laay loolu laay ragal da yonent waaye saa saa léegi nag kon foxal lim te nga leen bàyyi rek yàmbalu na te nga bañ a wax wax yu mel nii. xaala rasulullah yeneen bi alay salaatu salaam ci simplicité <laughs> ak ni nga xam ne woyof gi ne ah kon xallihim ne waaw waaw Abu Hurayra kon bàyyi leen bu leen bu leen ko wax bu leen ko waxati nañ def li Omar wax <laughs> voilà hadis baa ngi